baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim walaw anna ahla alkitaabi aamanuu wattaqaw lakaffarnaa canhum sayyi'aatihim wala daxalnaahum jannaati nnaciim suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab juróom benn fukk bi ak juróom mu ne walaw anna ahla alkitaab bu doon ne ñi nga xamante ne ñoom laa joxoon téere amanu gëmoon nañu wat wattaqaw tañu ragal seen boroom tabaaraka wa taala tey moytu tereem yi la kaffarnaa konoonte kom waat naa ne dinaa leen faral anhum wëllif leen sayyiaatihim seen ñaawtiif yiñ jota def wala daxalnaahum te waat naa ne konoonte kon de dinaa leen dugal jannaatin naayim ajjanay xéewal ya walaw annahum te dëgg-dëgg ñoom de bu doon ne tawra taxawal nañ atte yi nga xam ne moo nekk ci tawraat wala injiil ak injiil doxe ko tey boroom bi kese tax te duñ ci soppi dara wama unzila ilayhim dañu doxe li nga xamante ne moom lañu wàccee ci ñoom muy alquran ji min rabbihim mu daldi tukkee ci seen boroom tabaraka wa taala konoonte kon la akalu min fawqihim dinañ lekk ci seen kaw xéewal yi fu ne la leen di jógee wa min tahti arjulihim ak ci seen suuf mooy ci kaw dinaa leen wàcceel taw yu barkeel yoo xamante ne nii wa min tahti arjulihim ak li nga xamante ne nii ci seen suuf seen ron mooy wërsëg yi di fa génne taw yi di génne gàncax yu baax yoo xam ne ci la ñuy mën a dundee minhum am na nag ci ñoom ummatun muqtasida am na ñoo xamante ne nii <coughs> ñoom ñoo dugg dóoma ñoom ñooy ñoo kii quoi mooy dañuy doxe li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne ñooy ñooy ñi ci dugg doomu mooy ñi ci baax daal di jëfe li nga xam ne moo nekk ci laaya yoo yële ci àtte yoo yële nga xamante ne ñoom dañoo gëm di doxe li nekk ci tawraat ak injil tey doxe li nekk ci alquran ndax ku doxe tawraat ak injil manoo doxe lu wuteeg alquran da ngay gëm sax alquran xam ne moom mu muhayminan alayhi moom moo leen fii féete kaw moo leen chapeauté léegi léegi nag comme ñoom abdallah ibn salaam ñooñu kon am na ci ñoom mbooloo yu mel noonu waaye wa kathirun waaye li ëpp minhum ci ñoom saa aka yées saa aka ñaaw maa na li nga xam ne moom la ñuy lëgëy te di ko jëf ci kaw suuf moo yu yées lañ fi nekk de yaa ayyuhar rasul mu ne yow yow yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam balligh daal di jottali maa li nga xamante ne nii unzila ilayka min rabbik moom li nga xam ne moom lañ la wàcce mu tukkee ci sa boroom tabaaraka wa taala loolu de jooxe ko wa in lam tafal boo ko deful nag boo ko jooxewul fama ballaxta yëgal ne moom jooxe woo de te jottali woo risaalata muy li nga xam ne mooy sa bataaxalu boroom sa message yu boroom wallaahu nit ñi nag moom bul bul bu leen faale tabul nekk ñoo xam ne di préoccupé wu ci ñoom bàyyi sa boroom wallaahu te nga xam ne sa borom yansimuka mooy ki lay aar mooy ki lay musal minan naasi ci nit ñi ci ayu nit ñi inna allaha dëgg-dëgg borom bi laa yahdi al qawma al kaafiriin ki nga xamante ne nii du gindi al qawma nit ña nga xamante ne nii al kaafiriin ñoo weddi seen borom laa yi nii seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu comme ni sayyidatu Aisha daal di nettalee mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy door a gàddaay ci Medina Medina léeg-léeg daa am ñu ko doon aar bu doon nelaw parce que yéeféru Quraysh yi ñoom Abu Jahlin dañ leen doon menacé ne woon dinañ ko fekk foofu sax daal di koy faat voilà te tamit na ngeen xam ne bu leen yaakaar ne rëcc ngeen ah yéen génn ngeen fii dem seen yoon waaye xam leen ne rëccu ngeen <coughs> léegi nag ñu ko doon menacé moo tax nee na benn bu guddi daa am benn guddi boo xam ne dafa nekk sax bi mu nekkee noonu rek jekki bi muy xalaat loon naan cëy bu amoon am na mooy da ko mébét rek cëy bu amoon kenn ci sama saxaaba yi radiyallahu anhum koo xam ne moom de moo may euh, euh, daal di may surveiller daal di may euh, garder fii nii garder ma fii guddi gi nee na bi muy wax lool rek lañ dégg ab jenn jaasi boo xam ne day yëngatu jaasi goo xam mel ni ñaari jaasi yu yëngatu wala ca fañ ko dugal léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne moo ko kan la kan moo yëngal jaasi woo ci guddi gi mu ne ko man la Sa'd ibn Abi Waqqaas ak Seydina Hudayfa radiyallahu anhuma wa ardaahuma dañoo ñëw ngir aar la Sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ardaaha mu ne keroog da yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa nelaw a nelaw a nelaw ba xaran ba ni may déggee li nga xamante ne nii mooy xaran gi kon nag mu ngi noonu le léegi nag bi laay bi wàccee la nag ñëw ñépp mu ne leen léegi yooyu yépp jaratu ko ci la leen libéré wallahu ya'simuka minan nas kon nag mbir maa ngi noonu le léegi nag mu ne qul waxal yaa ahlal kitaab yéen ñi nga xamante ne nii yéen lañ jox téere lastum nekku ngeen ala shay'in nekku ngeen ci tus na ngeen yëg ne new ngeen ci dara nekku ngeen ci benn yiw hatta lu dul yi tuqiimus tawra lu dul ba ni ngeen di taxawale tawra di ko doxeek li ci ne wal la ak li nekk ci linjiil yéen chrétiens yi juif yi nekku ngeen ci tus teg doxee ngoon li nekk ci seen téere yi nga xam ne falsifié wu ngeen ko de te sopp wu ngeen ko wama unzila ilaykum fekk tamit ngeen doxe lii ñu wàcc ci yéen muy alquran ji min rabbikum mu tukkee ci seen boroom waaye nag lu yam ba des mooy wala yazidanna dëgg-dëgg dina wade waat naa ci yàlla ne dina yokku kasiiran lu bari minhum ci ñoom ma yi ilayk li nga xam ne moom lañ wàcce ci yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam min rabbika tukkee ci sa boroom tuxyaanan ak beew la leen di yokku waku kufra googu weddi falaa taasa amul benn njàqare amul benn li nga xamante ne mooy mooy mooy tristesse gooy am alal qawmil kaafiriin ci ñi nga xam ne ñooy nit ñi nga xam ne ay weddikatu yàlla la la leen di dal bu leen di dal bul am ci ñoom benn njàqare mu ne innal ladina amanu gaa yi nga xam ne ñoo gëm seen borom walladina haadu ak ñi nga xamante ne ñooy yahuud yi na mooy sabain yi gaa yi nga xamante ne nii am nañu ne ñoom ci yahuud yi lañ bokk lool ay wax yu bari lañ mooy sabayen yi am na ñu ne ñoom ñii sabayen yi ci gaa yi lañ bokk ñooy wal euh, wasaabiina ñooy ñi nga xamante ne ay sabayen ñooñu am ñu ne bay mbooloo lañu ci ñoom ñoo xamante ne nii ñoom ñoom ci yahuud yi lañ bokk kon nag ñu ne loolu la wasaabiuna wan nasaara ak ñi nga xamante ne nii ñooy ñi nga xam ne ñoom lañ doxoon ñi nga xamante ne nii ñooy euh, nasaraan yi <laughs> ñooy mbokk yi Seydina Isaa lañu wax mooy chrétien yi <laughs> voilà man amanu ñoom ñii ñépp nag képp koo xamante ne nii dangaa gëm billaahi ci yàlla wal yawmil aaxir ak bés tax bés bu mujj ba wa amila saalihan nga jëf jëf ju yiw ta mooy jëf ju dëppook alquran nga gëm ko falaa xawfun alayhim amul dara lu ñuy tiit ci li nga xam ne mooy ñëw seen kanam wala hum yahzanun ta amul lu ñuy njàq ci jotoon a jëf ci ñaaw yu wiisu yu weesu seen boroom dina leen ko jéggal mu la laqad dëgg dëgg axadnaa jëloon nañu miisaaqa bani israil kullirik waa banu israil arsalna ilayhim rusula ñu yónni ci ñoom ay ndaw yàlla alayhim salaatu wassalaam kullama jaahum rasul waaye nag ñoom nag saa bu leen ab yonent dikkaloon bi ma alayhi salaam bi ma la tahwa anfusuhum indil leen loo xamante ne nii neexul te dëppoowul ak seen bakkan yi yooyu nan la ñuy def ñoom fariqan benn kuréel ca yonent yoo yële kaddabu ñu weddi leen ne leen waxu ngeen dëgg xam ngeen ne lii ngeen di wax yàlla yónniwu leen wa fariqan ka am na ñoo xam ne yonent yoo xam ne ci weddi leen kese lañ yem ak ñoom waaye di leen lor tamit waaye wa fariqan am beneen mbooloo joo xamante ne nii ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñoom yaqtuluuna ñoom yemuñ ci weddi kese mais dañ leen dem sax ba faat na ne dañ ne Zakariya am na ñu ne dañ koo faat am ñu faatuñu ko ak Seydina Yahya alayhimu salaatu wassalaam mu ne wax waxasibu waaye am nañu ne la gis nga borom bi li tax mu ne fariqan kaddabu dañ leen di weddi am na ñoo xam ne ci yonent yi dañ leen a weddi waaye fariqan am benn mbooloo yàq yaqtulun suñu borom conjugué yaqtulun def ko présent continue comme si mooy dañ koy faat ñoom dañuy ñoom ci loolu lañ dëkk moo taxoon ñoom ñoo tax ñu ne yonent ma lay saa saam ñoom ñoo ko faat parce que keroog bi muy génn àddina poson nga mu lekkoon xar ma mu lekkoon euh, kii Xaybar poson boobu moo moo yënguwaat rek lool kese la voilà te loolu la waxoon sayyidatu Aisha ne ko lekk ga ma lekkoon fële de Xaybar du ma deñ di yëg mbir mi ba noonu mooy li nga xamante ne jot na nag dogu li nga xam ne dafa mel ni dafa dog sama sama sama buumu xol bi daa mel ni da koo dog ñu ne ñooñu la moo tax yonent mi alayhi salaam ci borom xam yi ñu naan moom dafa faatu nekk shahid ndax dañ koo faat voilà mu ngi noonal te ko faat moo suñu borom ne wa fariqan am mbooloo yaqtuluuna ña ñu jotoon a faat mais comme ci lañ dëkk faat nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa hasibu ñu nekk ñoo xam ne nag wa hasibu ñoom nag ñu jàpp ne allah takuuna fitna këne waay yow dara benn mbugal du leen dal laa wax malgré li ñu def nii waay yow weddi yonent yi tus waay ñi dañuy tus dara daal ñu dul dal nga naan fa amu bañ ko defee nag dara yónnu leen ko lu dul fa amu ñu daal di ca saase mu ñu gën nekk ñoo xamante ne dañoo gën a silmaxa ci dëgg wasam moo ñu nekk ñoo xamante ne nii seen nopp yi gën tëju ci dégg lu baax waaye gën a silmaxa ci gis dëgg summa ginnaaw ga taabal <coughs> ñu boroom delloosi leen wan leen yu leer yi ngir indi leen indiwaat leen ñu daal di gëm summa amu waaye gaay yi delluwaat gina enfoncé wu ci ngumba ga ñu ngumba ci man ko gis dëgg wasammu ñu daal di gina daal di tëx ci dégg dëgg kathiirun minhum li ëpp ci ñoom ña borom bi indiwaat ña ci mucc bariwul wallahu te borom bi basiirun aji gisaa koon la bi ma maa na ci li nga xam ne moom lañuy ñuy jëf mu ne laqad dëgg-dëgg kafara daal dinay weddi seen borom de alladina ña nga xam ne xaalu ñoo ne inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala huwal masih almasih ibnu maryam mooy seydina almasih di seydina isa ñi ne yàlla mooy isa ibnu maryam alayhim asalatu wassalaam di doomi maryam ñoo ñoom weddi nañu yàlla te loolu gisoon nañ laay bu mel nii wa qaala te dak dak moom aka moo wuti lim leen wax almasih muy ku kel ko fële seydina isa de lii la leen wax ya bani israil yéen doomi israil yi alayhi salaam ubudullah waay waay ragal leen seen boroom te jaamu ko te ko moom dong rabbi mooy sama boroom man wa rabbakum ta la ngi loo xam ne ku dund ba dee ta xamoo lii moo mooy yàqu ba innahu dëgg-dëgg man yushrik billah képp ku bokkaale tarfatal ayni lu toll ni borom bi tabaraka wa taala bokkaale ko te gëmoo ko te deewe ci noonu faqat dëgg-dëgg waajoo jële xaramallahu alayhi al janna borom bi xaraamal na yaramam ajjana wa mawaahu naar te dëkkuwaayam ëllëg mooy safara ku kenn manu la dindi xam nga loolu lañ la doon wax naan yonente ma lay saab saab la waxoon sayyidina ali keroog ci aju sayyidina wama lizaalimiina te nag du ñeel way tooñkat yi way bokkaalekat yi min ansaar amul kenn ku leen di dimbali ëllëg ba di leen di fegal mbugal mi leen borom bi tabaaraka wa taala di teg mu ne la laqad dëgg-dëgg kafara weddina alladiina gaa yi nga xamante ne xaalu dañu ne inna allah dëgg-dëgg borom bi saalisu salaasa mooy benn ci ñetti yàlla yi kenn la ci mooy waa trinité muy yéeféer yu bon yi chrétiens yi wama min te amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa allah illaa ilahun waahid lu dul benn boroom te mooy yàlla mi nga xam ne mooy kenn la wa in lam yantahu te gis nga ñoom chrétiens yii di bokkaale boroom bu ñu arrêté wul amma na ci li ñuy wax naan au nom du Père du Fils et du saint bu ñu ko arrêté wul la yamassanna waat naa ne dina laal alladhina kafaru minhum ñi weddi ci ñoom adabun alim bugal mu tar moo tax calamité la nga dégg ñu naan gaay yi walaa gis nga Sëriñ Tuubaa sax dafa màggal gi nga xam ne mooy mari ñëw ñooñ damaa foog ne dañoo wéré di quoi ñi nga wax ñi nga xamante ne nee na gaa yi nga xam ne xad sallasu ah, ñaa gaa yi nga xamante ne ñoom dañoo kii bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw waalidu nga ñëw naan ko daa màggal mari bëgg a neex chrétiens yi wallahu ta'ala alam